fa yaqulu al-imaam al-haafiz Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaab althaalith wa sittiin ba'da al-mi'atayn baabu bayaani bi ñu bi ñu génn chapitre 262 xadiis bi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis bi doon wax ala tathabuti fi ma yaquluhu wa yaxkiih xadis biñ mujj woon gis mu doon xadis 1549 mu ne woon maan asmaa radiyallahu anha anna imra'atan qaalat ya rasuulallah inna lii darratan fahal alayya junaahun in tashabba'tu min zawji ghayra alladhii yu'tiinii lool gisoon nañ ko walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war dugg ci chapitre bu bees di bunt bu bees ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyyi anhaa téere bii wax ci mbir yi nga xam ne dañu koo aaya dañu koo tere muy chapitre deux cent soixante-trois al imaam mu ne baabu bunt bayaani leeral xiladi taruk taxrimi xaraamal gu ñu xaraamal shahaadati zuur di seede seede goo xam ne ay nar la buxtaan la ay duur yu mag la dara amu ci ngay seede loo xam ne amul waaw gravité affaire boobu waaw te loolu romboon lañu gisoon ko waaye imaam da koo indi fii ngir gin koo préciser ci bunt bi nga xam ne mbir yi nga xamante ne dañ koo xaraamal mu commencé bunt bi dugg ci alquran comme ni nga xam ne lool la ko wax woon ca introduction ba ne wa usaddirul abwaab que dina ubbee bunt yi ci lenn ci alquran jële ko ci ay aaya ci alquran wu tedd bi du lépp lépp bunt yëpp la ko def waaye li ëpp ci bunt yi loolu la def te mooy source bu njëkk ci diine yi lislaam waaye mooy ndox mu njëkk mi nga xam ne moom la nit ñu sell ñi di laabloo muy alquran bi ci des mooy ndoxu sunna te lépp nag di benn mu ne qaala allahu borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na wajtanibu qawla zuur mu ne borom bi nee na suuratul xajj ay 30 mu ne wajtanibu na ngeen mooy tëndeku qawla zuur waxu mbuusuur wax yoo xamante ni nii dara dara dara dara amu ci waaw loolu na ngeen ko moytandiku bu leen nekk ñoo xamante ne ci nar waxu nar da leen a yomb ñoom daal ils ont le mensonge facile buñ nee nii rek ñu génn wu tooy xepp daal di koy teg ci taabal ji. wal iyaazu billaah bu waay waay maa ngi leen di woo seen borom di leen moytandikuloo xawla zuur waxu mbuusóor wax boo xamante ne waxu nar la waxu caaxaar la loolu mu ngi suuratul xajj aaya 30 mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na wala taqfu ma laysa laka bihi ilm suuratul isra aaya 36 mu ne wala taqfu bul di wax maa laysa laka bihi ilm loo xam ne amoo ci benn xam-xam bu ci àddu ay bi gis nga yii yëpp fan yëpp da koy indi rek ndax dafa laal lii lépp dafa ëmb lii lépp buntu yi fi def waaw loo amul xam-xam bu ci attardé wu bu ci yey di yàbbi suuratul isra aaya 36 mu ne wa qaala ta'aala mu boo xam ne bii passé ñoom la tegale woon buntu woom ñoom kese ci ne woon maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid suuratu qaaf aay mu ne boroom bi nga xam ne moo kawate yéegul nee na maa yalfidu nit ki du yàbbi lu wax min qawlin benn kàddu du ko génn ci làmmiñam yi illaa lu duy la day nekk na fa moom raqibun ku koy fuglu malaaka bu koy fuglu atiid ak koo xam ne moo koy seede loolu tamit gisoon nañ ko di mook aay bi ñu jóge ak beneen bi lépp di dellu ci lan di wane kon waxu nar boo demee bay wax da nga def attention parce que am na ñoo xam ne ñoo luy ñoo lay fuglu te lépp loo bind dinañ la ko ëndil ëllëg déggoo la gaay di wax buñ ñëwee yawmal qiyaam naan way way maa li haadhal kitaabi laa yughaadiru saghiratan wala kabiratan illaa ahsaahaa wa wajaduu maa amiluu haadiran wala yadlimu rabbuka ahadaa waaw wa wudi'a al kitaab waaw borom bi nee na gis nga yawmal qiyaam dañuy teg téere bi waaw waaw jeex na ku nekk nag ñu xool ndax dëppoo nga ak téere bi waaw léegi ñu xool ndax dëppoo nga moom bu ñu ko tegee nag fataral mujrimiina nga gis way jomb ñaa jaamu ña ne woon ci àddina doon bañ a jaamu seen boroom mushfiqiina mimma fii tiit nañu moo xam seen téere jëf la ñi ko firee noonu <laughs> ndax dañ fee dañ fee dañ dañ dañoo composé composition bu jaar yoon ay toja ak kese waaw wala sax composé wu ñu woon bañ leen joxee kayit yi ne nag jëmoon jamo jël leen ba ngeen majeur yi ngeen war a commencer di def lu baax moo yéen a ngi bind ci feuille bi seen examen bii saal d'examen bii de àddina kañ lay jeex nag heure bu nekk malaaka bi buy ñëw yow dara du tàggu day day day day day day xëcc feuille bi waaw pare nga ak bindoon nga ak bindoo woon yoonam newu ci moom moom professeur la boo xam ne moom malakul mawti moom bu ñëwee di jël feuille yi benn état d'âme du ci àndal nga naan ko rabbirji'un du la faale sax nga la bàyyil ba nga dem sa borom nga dem ca sa borom naan rabbirji'un faalewul waaw li ko fi indi mooy sa ruux gii sa bakkan bii te dina ko jël kon nag wa wudi'a alkitaabu fatara almujrimiina nga gis way jomb ñaa jaamu ña mushfiqiina ñu nga tiit mimma fiihi ca la ne ca biir ay way tay buñ ma génne li ma doon def sama téere yi jëf yi wa yaquluuna ñu teg ca naan yaa waylatanaa way way toskare ñal nañu way ñun fu ñu jëm way way way woo nañu waylu suñu kaw ñun ñii de xuru mbugal war nañu dal na suñu kaw malheur à nous maa li kitaab waa téere bii lu ko dol cay malaaka yi suñu téere jëf yi daal ndekete laa yugaadiru du bàyyi mu rëcc saxiratan lu ndaw ilaaha illallah yu ndaw yañ foogoon ne ñun sax xawuñ doon a bàyyi xel bañ ko defee lañ ko fàtte ci lu yées ndekete yu raqiib ak atiid ko allahu akbar wala kabiratan yàlla tere nag lu rëy <laughs> waaw loolu lay tekki <laughs> moom du balu ndaw yàlla tere wala kabira yàlla tere kon lu rëy <laughs> lu dul rek illaa ahsaaha lu dul peeg na ko cay koy jële borom bi ne wajadu maamilu xaadira keroog la ñuy fekk lépp luñ jëfoon ci kaw suuf xaadira borom bi teewal ko ñu war nag ah ku nekk rek la sa téere dëppoo nga dem foofee kër ga mu dëppoo wala yazlimu tadu tooñ rabbuka sa borom yow sayyiduna muhammad alayhi afdalu salatu wasalaam ahadan kenn waaw bu fi kenn ñëw di di di di di am lu muy rëccu ak wax kuy rëccu na nga rëccu sa bopp booy yedd na nga yedd sa bopp xanaa yéeféer bu bon bi sax iblis mi seen maam nee na leen wala fala talumuni walumu anfusakum <laughs> le grand traître iblis waaw loolu la leen di wax bala ñoo dugg sa sawara mu mettre en garde ñi nga xam ne moom la sànkoon dama leen a woowoon ngeen topp ma boroom bi digoon leen digub dëgg man ma dig leen daal di leen wuute la yàlla waxoon ngeen topp ma ba kenn ñëw naan dag may plaindre roog ma may wax ba kenn ŋàññ ma bu ngeen ŋàññ ŋàññ leen seen bopp kon ayaazu billah traître traître bu mag bi kon maa yalfidu min qawl illaa mooy di la moytu lii nga xam ne moom lañ naan seede neen gis nga bu bi yaa nga fa woon yow boo waxee gars yi dinañ ne ah fekke woon na ko wala ñoom ñaar ñoo dëkk ay colocataire lañ waaw boo waxee yow sa wax day am poids tegal nañ la lii nag boo defee bañ gañ a bi yow moom xaw ma kan mais ñàkk moom yeex na ci yow lan mooy sa souci dem Europe sawaay ñoo lay toppatool nga dem Europe yow l'essentiel da nga seede tey bu la lool taxee seede <laughs> ñëw tuumaal ak jullit tuumaal gor ñu koy teg ay daan ngir yow sa mbiru àddina jag wala sa réputation ndaw lu bon suuratu Qaaf aay 18 kon aay yépp ak waj bële moom moo gën a leer waj waj tani bu xaw la su waxu neen seede ci biir la duggaale na ngeen ko moytu mu ne Abdullah wa qaala ta'ala mu ne borom bi nee na mi kawe te yéegut nee na inna rabbaka labil mirsaad inna rabbaka suuratul fajri aaya 14 mu ne inna rabbaka yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam yëgal ne sa borom labil mirsaadi mu ngi ci aux aguets yooyu yéeféer yi mooy wolof am na nu mu koy waxe wax bu matale la sax <laughs> waaw mooy wiiri wiiri jaari ndaari sa boroom nag mu nga ca ndaari ja di xaar gaa yi kenn du rucc waaw inna rabbaka labil mirsaad mooy lépp loo fi wax ci kaw suuf lipp loo fi def baax naan baaxul rawatina bon na na leer na sa borom mu ngi lay xaar bés boo xam ne du jaas te dinga ñëw ci moom mu daal di lay régler waaw kullu nafsin dha'iqatul maut waaw lan la borom bi wax bakkan bu ne hein day mosaakoon la waaw aji mosaa ko ndeke dee dañ koy mos kese <laughs> waaw dee ndeke dañ koy mos quoi Allahu akbar kullu nafsin dha'iqatul maut waaw léegi lu mu ci teg waaye bu ngeen deewee après bu ngeen ko mos ne wa nabluukum ah bi sharri wal xayri fitna wa ilayna turja'un Allahu akbar te dinañ leen nattu fii ci kaw suuf di ko jaare ci loo xam ne yu metti la waaye yu neex waaye lu mu ci man di demee xam ngeen ne ci man ngeen di dellu su ngeen dellu see ngir di xoole noonu déedéet moo tax loolu suuratul anbiyaa la kanta suuratul ankabut kullu nafsin dha'iqatul mawti thumma ilayna turja'un voilà benn la kullu nafsin bakkan bu nekk za'iqatul mawt aji mosaakoonu dee la summa ginnaaw gi ilay naa ci ñun borom bi turja'una lañ leen di pang dajale leen yéen ñëpp daal di muy indil fii moo tax te suuratul Aali Imraan moom kullu nafsin za'iqatul mawt bu ne aji mosaakoonu dëgg-dëgg dinañ leen matal seeni pay in xayran fa xayr wa in sharran ah wal iyaadu billah fa shar bu dee lu baax lu baax bu dee safaan safaan xanaa waxul woon fa man ya'mal mithqaala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara borom bi nee woon na fa man ya'mal képp ku jëf misqaala darratin lu néew ci lu baax wala lu safaanoo lu toll ni poobar bu wow wala atum ci tuuti waay ci lu bon di nga ko gis waaye bu dee lu baax it di nga ko gis kon inna rabbaka dëgg sa borom labil mersaad mu ngi ausage di leen xaar kenn du rëcc akbar kenn du rëcc léegi loolu ana lëkkaale la am ak fii mooy kon xamal li ngay wax mooy li ñu naan dinañ ko dañ koy rimeekaat sa dund la ñuy rimeekaat mooy lañuy la ñuy tegaat waaw parti bu nekk na nga war koo layoo man nuqisha al xisaabu uzib <laughs> waaw da yonent bi alayhi salaam ne borom bi nag yërmande lay doxal ci way julli ñi ay ëllëg mais képp koo xam ne nuuqi sa dafa jàpp point par point benn par benn sa dund gi lenn tal lenn lenn lenn ku ñu ko def dees na la mbugal waaw kon nag yow nag ngay def ay kabaa'ir di ci sax muy xawlu zuur yëgal ne inna rabbaka labil mirsad a borom mu ngi xaar foo xam ne yàgg koo yaakaar fa ngeen di daje ñëpp yi ñëw mu ne wa qaala ta'aala al imaam indi beneen laaya ne walladhiina laa yashhaduuna az-zuur voilà aayatu suuratul furqaan aaya 72 waaw mu ne walladhiina fekk boobu mu ngi wax ci ñi nga xamante ne nii mooy nit ñu baax ñi waaw mooy nit ñu baax ni ñoom loolu wax eh, léegi mu ne bokk na ci ñoom seen melo eh, mooy lii lañ mel mooy ña nga xam ne waaye yëpp moo rahima bi muy wax euh, wa ibadu rahman jaamu borom boo fees dell ak yërmande bokk na ñoom niñ mel walladina laa yashhaduuna zuur bokk na ci seeni melo yi tax boroom bi ne moom ñooñu ñooy ay jaamam moom mi fees dell ak yërmande askanale leen boppam allahu akbar bokk na ci seen melo ñoom du ñu seede seede yi nar déedéet seede yi duuru ay kacc du ñu ko def ak lu ñu leen ci dikk waaw Allahu akbar imaam loolu la ci soxla sinon wa idaa marru bil lagwi marru kiraaman bu ñu rombee mbóosóor ak waxi caaxaan ak lépp loo xam ne jëfu caaxaan laaj yooyu dañuy romb muruural kiraam waaw waaw teraanga waaw dañ faa nekk di geestooka di leen cokkaas ba gaa boole la ci déedéet kon ñooñu bokk na ci seeni melo doonuñu woon seede seede nar kon boo bëggee bokk ci ibaadu rahmaan yaa ax man ak yow ci yem ak képp nañu bàyyi di sede eh, seede yi nga xam ne seede neen la waaw ñu ko moytandu léegi loolu la al imaam indi ci ay xadiis mu dugg nag ci waa jon ci ay aaya mu war a dugg nag ci laaya yi laaya yi benn laaya la ah, fi indi maanaam benn laaya benn xadiis muy xadiis abi bakrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir qul maa balaa yaa rasuulallah qaala al-ishraaku billah wa uquuqul waalidayn wa kaana muttaki'an fa jalasa fa qaala alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur famaa zaala yukarriruhaa hattaa qulnaa laytahu sakata muttafaqun alayhi kon mu indi benn xadis bi kese la fi indi te xadis la boo xam ne romboon na buñ ko waxee bare dinañ la wax yaa fan lañ ko romboon. an abi bakra waaw mu ngi jële ci abu bakra di nufay ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir dafa nekkoon ak lenn ci saxaaba yi ne leen alaa ndax unabbi'ukum duma leen xabaare bi akbaril kabaa'ir ci yi nga xam ne bakkaar yi yi ci gën a pataa yi ci gën a ngand yi ci gën a rëy naa nee na ñu ne ko balaa ahëkke ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala mu commencé nag di mu ne al ishraaku billah waaw premier bi gën a gaaw mooy bokkaale yàlla di ko wutal ndend te moo lu bind comme la waxoon fee bañ ko laajee bi gën a rëy mu ne an taj'ala lillahi niddan wa huwa xalaqak waaw mooy ngay defal borom bi ndend li nga xam ne moo ne walam yakun lahu kufuwan ahad yow nga ne ko nag ah borom bi nag yow nag am nga kufuwan ahad yaa mene yaa ñeme yàlla <laughs> mooy al ishraaku billah nga xam ne lu gaaw la moo tax borom yeneen am na benn xadis bu ñu doon wax ne gis nga li ma leen gën a tiital mooy loo xam ne moom sax moom laa gën a tiit ci yéen que masiixu dajjaal waaw yeneen ne li ma gën a mooy. que ma que li ma gën tiit ci yéen loo xam ne dajjaal xam nga dajjaal dafa garaaw almasihu dajjaal l'antéchrist le plus grand menteur de tous les temps saa salaam ne man nag kaay ma xabaare leen comme fii bi alaa unabbikum bi alaa uxbirukum bima huwa axwafu alaykum indi min mu ne ndax duma leen xabaare sayyidina Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu anhu moo ko nettali mu ngi musnad al Ahmad mu ngi tamit ci musnad sunanu al-imaam Ibn ci xadis bu mu ne yeneen saa seen dafa génn ci ñoom ñuy fàttali wante almasiha dajjal wa nahnu a almasiha dajjal ñu ngi fàttali wante di wax ci mbiru masiha dajjal mu garaaw moom te loolu eh, day wane ne génnagul parce que masihu dajjal bokk na ci si ñu yoneen saa wax ne mu ngi jege mooy moom bu dee ñun bokk na ci mooy bu ñu demee ba kenn waxtaaneetu ko presque <laughs> waaw ñii nag saxaabaam yi doon ko nettali di doon ko waxtaanee nee na leen saa génn leen fekk leen ci xaal boobu mu ne leen ndax duma leen xabaare ci li ma gën tiit ci yéen gin koo ragal ci yéen indi fi man rasulullah saa saa minal masiixi dajjaal li nga xam ne loolu sax laa gën a ragal ci yéen ka masiixu dajjaal qaala nee na xul naa balaa ñu ne ko ah kay yow yoneen saa fa qaala mun a ashirkul xafi Allahu akbar mu ne ashirku mooy bokkaale alxafi gi nga xam ne dafa nëbbu dafa sew waaw mel ni muy leeral loolu mooy lan bokk na ci da joxe benn te moom lañ génnoon euh, ki nga xamante ne mooy day wane ci biti loo xam ne demewul mooy euh, ak fuula ci ci ci buntu bee ñu jeexal ndaw si bi muy rax yoneen saa sam est-ce que mën naa wane ne sama jëkkër damay jox loo xam ne joxuma ko ndax toj xolu ki nga xam ne mooy ndax dama amut dama amut dama am amuj loolu la loolu mu ne ashirkul xafi mu daal di koy mel ni koy leeral mu ne an yaquuma ar-rajul yusalli fa yuzayyinu salaatahu lima yara min nadari rajul wal iyaadu billah allah a'aadana allah waay waay allahumma sallim nañu boroom bi muccal kenn muccal lu te boroom bi muccal mu ne bokk na ci shirkal xafi mooy waa ji day taxaw góor a jigéen a ci yem nag di julli taaral julli dóor benn feeru julli malaaka boo xamante ne lii du jullee nii ah sauf que lu tax mu rafetal ko nii li ma yaroo ndax li mu gis mi nazari rajul am na ku nekk fii di ko xool waaw wala mu ngi ñëw di julli ci mbooloo mi nit ñi toog muy julli bu rafetal julli boo xamante ni teeyal ko njàng ma set nangam wax yow rukoo yaag sujjóot ya dekkete yoo sawaay bi gis nga fi mu jullee noonu xaw ma tiimi si la doon julli xaw ma jotoon fekk ko néegam moom kese wóor na yàlla da nga naan xanaa du même personne waaw danga naan xanaa kii du même personne gis nga alxuraan jam doon teg ñu naan sa waaye mën a taj nit day alxuraan am ci sa waaye ni muy jullee mat na de ba mu tëjoo néegam moom dong la salaamaaleykum après mu jeex quoi kooku xamoon la li muy def noonu mooy loolu mooy ashirkul xafi mooy lan ar-riya mooy li nga xam ne yàlla la ko waroon a defal taaral ko yàlla mi nga xam ne laa taxuluhu sinatun wala nawm du ko jàpp gëmmentu yàlla tere ay nelaw waaw ay nelaw du ko jàpp mu gëmmentu boromam bi nga xamante ne wa huwa ma'akum mu ngi ànd ak yéen seen dara du xabiiru alimun bi zaati sudur nga ne ko fii nga bàyyi ko taaraloo ko ngir moom mais nga koy taaraloo nag ngir mbindeef ni yow waaw loolu xeetu shirk bu sew la ak ci shirk bu xew la shirk bu sew la bu xeet mais moom ci boppam yoneen saa saa exemple boobu la joxe mooy ar-riya suma waaw déggtal ngistal nit loo xam ne ngir yàlla nga ko war a def nga koy def ngir nit ñi loolu mooy shirkul xafi wal iyaazu billah kon yonent bi alayhi salaam ne akbarul kabaa'ir bi ci njëkk mooy al ishraaku di bokkaale yàlla surtout nag bu mag bi mooy bi nga xam ne moom da ngaa ñëw ne moom xawlaa yi nga quwwa ji non yàlla am na waaye sëriñ diw am na yàlla am na wala yonent diw am na alayhi salaatu wassalaam waaw mel ni nguurug yàlla gi da koo bokk moom waaw loolu nag nekkul ne waa ji bu ko waxee ay kàccoor boole ci ñoo xam ne bu xaabakat la lay bon te bu dee ku baax la ça veut dire baax na non waaw yonent yi yonent suñu boroom nee na walaw ashraku la xam habita anhum ma kaanu ya'malun mu ne walaw ashraku gis nga bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bokkaale woon ginnaaw ba mu limee seen daraja yam leen teg ak fam leen yëkkati ne bu ñu bokkaale woon tarfatal ayni lépp luñ jëfoon dina màbb mu wax yonent laay saa saam ne wa laqad awhaynaa ilayka wa ilal ladiina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takuunanna minal xaasiriin mu ne wax yu woon naa yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam wax yu naa la gis nga borom bi saa buy tudd loolu ñun war nañ ci am yaroo waaw du tudd benn yonent alayhi salaam du tudd yonent saa salaam du tudd beneen yonent di njëkk tudd yonent boobu borom bi du def loolu jamais toppal alxuraan wa laqad awhaynaa ilayka wa ilal ladiina min qablika waaw Allahu akbar waaw <laughs> kon wax yu woon naa la ak ñi nga xamante ne ni ñoo la jiitu woon mooy yow est-ce que ñëw pourtant ko jiitu ci wàllu kii waaye déedéet waaw déedéet déedéet mais moom la njëkkati wax yi woon nañ la ak ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon la in ashrakta boo bokkaalee ku nekk waxoon naa ko lool la yaxbatanna dina sumpeetul na yàqanaluka wala takunanna min al xaasiriin te li nga bokk ñi nga xam ne ñoo ñi perte xoolal aaya ahzaab ba mu ne wa id axadna min annabiyina mithaqahum loo wax wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa ibni maryam wa axadna minhum mithaqan ghaliida mu ne jëloon nañu ci yonent yàlla bi saa saam mu ne nee yonent yi kam la jëkke ci yow wamin nooxi door a <laughs> wa ibrahima seydna ibrahim wa muusa seydna muusa wa isa ak seydna isa wa axadna minhum mithaqan ghalida waaw kon loolu dafa am solo nañ ci bàyyi xel kon buñ ñëwaatee fiñ ne kon al ishraaku billah shirk mooy bi gën a ñaareel mu ne wa uquuqul waalidayn mooy di ñaawe jëm ci say waajur ñi nga xam ne dañ la waxoon rafetalal ci ñoom yow ngay ñaawe di ñàkk teggin ci ñoom di leen dog di di di tàngal seen xol yi ci loo xam ne lu dagan la wala loo xam ne farata la nga war leen ko defal mooy loolu la léegi nag mu ne wa kaana muttakiyaay mu ne yeneen saasam li muy wax ni yëpp dafa wéeru woon waaw fa jalasa mu defaraat tooginam dindi wéeru bi toogaat bu baax fa qaala mu tegal leen ci ne ñetteel alaa wa qawlu zuur alaa déglu leen alaa fettam yi leen nopp yi alaa naa nee naa wa qawlu zuur ak li nga xam ne mooy waxu nen waxu na wa shahaadatu zuur ak seede di wax neen ak di seede neen wa shahaadatu zuur fama zaala dañul yukarriruha di répéter lii xatta qulna ba ñun ni ñuy waxe ne laytahu sakat ay aka waaye yonent bi alayhi wassalaam sakat mu noppi allahu akbar të të të sakat léegi nag mu ne xadiis bii nii mu ne rawaahu soloo na ko muttafaqun alayhi mooy al imaamul Buxaari ak imaam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo xadis bi romboon na xadis lañ ko gisoon téere ba nga xamante ne nii euh, moo doon chapitre 41 lañ ko gisoon baabu tahrim al uquq wa qati'ati ar rahim bunt ba doon wax xaraamal gu ñu xaraamal al uquuq mooy ñàkk teggin say waajur wa qati'ati rahim ak tamit di dog du buumu njurukaay di mbokkoo xadis foofu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna kon boo ci bëggee lu gën leer yaa vay boo jotee ci fichier yi nañ xanaa bu muy ñëwaat fii ci madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam ñu fexe ànd waaye yàlla dogalu a amaan na ko dogal benn bés waaw laa taqnatu min rahmatillah waaw kenn désespéré wu ci yërmande yàlla bu réy gi waaw kon mooy loolu gisoon nañ ko fu danga fay dellu hadith 336 insha allah kon nag ci kaw noonu foofu la ñuy yem lëkkaaleem xanaa bu ne lëkkaaleem ak bunt bi leer na bunt bi day wax li nga xam ne mooy taraayu xaraamal buñ xaraamal di seede ay neen bu yonent saa salaam bi muy lim bàkkaar yi gën a moom du la te boo demee foofu gisoon nañu lu tax boroom xam-xam yi dox yonent saa salaam defar waat waaw gën toogaat ba pare di ko répéter di ko répéter alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur di répéter rek ba saxaaba yi ñoom ñu yërëm ko nag ne ah yow saa saa bu noppi dina baax bu defee mu bañ a mbir mi moom jàpp nañ ndax moo gën a yomb waaw parce que shirk ñëpp kii dañ naan lii moom garaaw na lii shirk daa garaaw waaw ak mbokk taban mooy naturellement ku fitraam yàqul même yéefiri sax buñ gisee kuy dog mbokk nii bu dee fit seen fitra yàqul nañ xam ne lii rafetul lii jaaduwul waaw rien que niñ bind doomu aadama bi da koy bañ kanta wax lu ñaaw ci diw wala seede loolu daa yomb gâchette facile la ngir ay intérêt ndax dama koo iñaan dama koo mere dama koo kii nàngam